faraqahu ad-Daymaani radiyallahu anhuma wa ardaahuma fi al-baab ath-thaalith fi al-adab wal-fadaa'il fi faslun fi ash-shukr amma al-waliyyu fa huwa dhu iqtitaami min haythu maa yakuunu fi al-anaami li aklihi wa shurbihi ma'a al-waraa wa ghayri dhayni wa yulaaqi darara kon sëriñ bi radiyallahu anhu mu ne amma al-waliyyu ndaal ki nga xamante ne mu ngi la doon wax kene xamu xam borom bi tabaaraka wa taala ràññee ko xam ko par selon après d'après lim bind mbindeefam yéeg yooyu lim def mu lay delloo ci borom bi nga xam ko ci loolu moo gën a woyof moo gën a yomb nga xam yu moo gën a jafe xam wali yoo gën a jafe waxoon na la lu tax xam borom bi gën a jafe mu gën a yomb léegi nag mu ñëwoon ci wali yu bi te lañ ne woon kene moom radiyallahu anhu moom daa nekk ko ay mbiram dafa nëbbu min haythu ci jamono joo xam ne maa yakunu fil anaami ndax day nekk ak mbindeef yi waaw nit ñi nekk ak li muy nekkal moo tax ñu jàpp nañ waaye yow fii kenn gënu fi kenn ah, ah déggoo gaa yu bari loolu la ñuy wax ma ne waaye arrêté seen affaire yi waaye ngeen naan ay diw mi i wag yi yàlla da ko kii ma ne waaye yow bu leen ñu rey laa wax ñun ñëpp a yem alors wax naa la kooku moo ko tey kaddaab la day wax lu ko soob parce que moom ci wàllu am alalu àddina d'accord na ne di ma ko ëppale de façon saa bu yeewoo gis ku ko ëppale mu nangu ko waaw lan moo tax nag ci wàllu li nga xamante ni moo gën a kawe yàlla di ko joxe loolu nga ne kenn warula ci ëppale ñépp ñépp ci maase lu tax utile woo sa sam xel mooy baliit gi nga doon moo tax nga leen di weddi moom la sëriñ bi doon wax voilà bokk nga ci ñooñu kële du xasad la nga xam waaye yow moom baliit nga parce que doo xalaat waa sa bopp bi daa manqué wiis moo tax léegi <coughs> moom ay mbiram dafa nëbb ndax li muy nekk ci biir nit ñi li ak lii bu nekkee ñoom di lekk wasur bi ak naan gi muy naan ndax gars yi kii di ñaag ni ñun di xiif ni ñun di lekk ni ñun di mar di naan ni ñun lekkam gi muy lekk di naan ak maal wara ak mbindeef yi tax na gaa yi waru jàpp ne kii moom mënu leen gën wa xayri ni ak yeneen yu dul ñaar yi te ku lekk ak naan la mu laaj diñ ko def mooy dina war a génn bés waaw ak yi nga xamante ne war a am say coono yoo xam ne da nga koy gardaajoo am say yitte yoo am nga ñëw léeg-léeg du faju nga bëgg dara doo ko am waaw mu am problème toog léeg-léeg du am sax dépense waaw léeg-léeg jabaram wala doomam wala moom ci boppam feebar du ci man dara yooyu yépp nag moo tax wax xayri day ak yeneen yoo xam ne lim leen day jafe yu wuteeg ñaar yi ñu wax lekk naan yi nga xam ne da koy bokk di fa nit ñi yépp lu muy bokk ak moom yooyu day tax mu nekk barrière comme niñ la waxoon ak Cheikh Al Hadj Omar radiyallahu anhu demal seet rimaax gën na koo yaatal foofule. ah wayulaaqii dararaa ba pare teg ci moom day ay lor da koy dal parce nit ñi ci seen imagination ci seen illusion seenu njaxas gi ñu nekk ak liñ jàpp foog ko mooy ne walu darar mooy lor waru koo dal waxoon naa la fii moom gis nga képp koo fi gis walu yu buy dugg su peer gars yi keroog la ñuy tàqoo yow ñi la xamul <laughs> fa lañ lay bare ah. ba pare ne sawaay xam nga ne bu tolloon dara fa yàlla waaye dina ko jox loo xam ne moo koy moo koy mooy tax mu bañ a dugg ci super yi di bu di raj-raj loo génne alors ko ko xamul dara yonent wala saa saam da doon war baam mbaam supporté nit voilà kon nag yii yëpp daa tax ay barrière la léegi nag mu ne ara isun fi xidri dil jalali fa laysa yadrihim si wal ashkali mu ne ara isun waaw mu ne ara isun gis nga awliya yi dëgg-dëgg daal ay ay séet lañu mën nañ leen a ay séet yoo xam ne nag mooy ni séet di mel ñoom noonu nañu mel xam nga séet dañ koy muur <coughs> xam nga séet dees koy muur waaw mooy ñoom comme ëpp séet lañ dañ leen muur seen biir borom bi moo ko muur du ko wuññil ku dut ko mel ni ñoom moo tax fa lay sa nekkul yadrihim di leen xam bay xam ne diw mii wala yu la siwal ashkaali lu dul ñu mel ni ñoom ku melul ni ñoom rek yow de toute façon manoo leen a xam moom laa la doon wax naan képp ku nangul wala yu dara ak mbaaxam daa fekk yow mbaax googee mu ngi ci yow am nga yàq moom lu ngeen niroo lu ngeen bokk muy mbaax googee moo tax nga man koo nangu sinon boo ko amul woon doonoo ko woon nangu kon nag ara isun ñu borom bi suturaal seeni mbir la nëbb ko fii xidri nekk ca néeg ba nga xam ne am mbaar mu di muñ def ca biir mën na nekk pavillon nekk ca biir ñu nëbb ko suturaal ko ba mën ngaa dugg ci kër gi ba génn te doo leen gis ñoom noonu lañ mel ci nag mbaarum zil jalaali borom kawe gi muy borom bi mooy malaanam suturaam moom la leen lalal du ko wuññil ku dul ku mu bëgg nga jariñoo ci ñoom ku mu maandu ci say mbir nag du la ko wuññil moo tax du leen xam ku dul ku mel ni ñoom fa laysa yadrihim siwal ashkaal yi mu ne wal kullu minhum law nuuraani kamaa bi nassa dawul irfaani ay nuuru jalbin yajlubul marhuuma wa nuuru salbin yaturudul mahruuma mu ne wal kullu képp kenn minhum ci ñoom wa awliyaa yi radiyallahu anhum lahu nuuraani suñu boroom ma leen muur seeni mbir suturaal leen nëbb leen ku ko soob te di leen wàññal wàññe dara ci ñoom ku mu soob bëgg nga gindeeku ci ñoom moo leen defal lahu ñeel na waliyu bu nekk ci ñoom nuuraani ñaari leer kamaakeem ni nga xam ne bihii ci lii ma wax nas sa yaxal na ko dawul irfaani boroom nànd ya fa yàlla boroom xam-xam yu leer ya radiyallahu anhum muy boroom awliyaa yi ñoo ko yaxal waa ñaari leer yooyu mooy lan mu ne ay nuuru jalbin yajlubul marxuma mooy bi ci njëkk leer gi nga xam ne mooy bijj di xëcc nga xam ne moom acier la <coughs> day xëcc al marxuma ñi nga xam ne ki nga xam ne borom bi moo ko yërëm bëgg mu jariñu bëgg yërmandeem ju yaatu ji laal ko agsi ci moom mais mu jaarale ko ci wàllu yu diw kooku day def ne ko kon leer gi borom bi day déclencher leer googu waaw day yëngal leer googu bu ko defee comme bi boo ko tegee muy kii wala muy pousse bi avancé lépp luy weñ da koy xëcc leer gi noonu lay def képp ku borom mi bëgg nga nga nga yërëm la jaare la ci wali yu boobee mu doon moom leer boobu moo lay big ci xëcc la voilà <coughs> waaye beneen leer bi mooy ban mu ne wal nuuru salbin yatrudul mahruuma beneen leer gi nag leer la boo xam ne day jañ moom day day comme comme comme comme lii la yooyu yooyu di puus mbir yi di mbir mu dem sori voilà mooy leer la goo xam ne salbe mooy mooy day rejeter une lumière qui rejette leer la boo xam ne day sànni du nangu day pousse repousser day jeñ waaw leer giy xëcc ak leer guy jeñ leer giy jeñ nag moom day dàq yatrudul mahruma ki nga xam ne dañ koo xam xañ borom bi da koo xañ yërmandeem wala baroom bi da koo xañ mu daal di jariñoo ci wàllu yu bii moom moom du man wala ci awliya yi moom kooku da leen di sori loolu moo tax mu leen di sori di leen bañ di leen mer di leen dugg di leen naq du waaw di leen weddi saa su ne waaw mu ne fa kullu man saddaqahum fi lxaali fa du ntifaa'in bi nawaalil waali mu ne fa kullu man bi nga xamee lii nag xamal ne képp koo xam ne saddaqahum dëggal na leen ñoom awliyaa yi radiyallahu anhum hein fi lxaali ci seen état ci waxtu wi nañu mel nga dëggal leen ak ci jamono ja nga leen gise xam leen nga dëggal leen kooku de fa du ntifaa'in boroomu jariñu la bi nawaalil waali ci mayu ki nga xam ne borom bi nga xam ne moo méngoo mbiru jaam ñi mu ne lakinnama inkaaruhum laysa jaza lahu siwa rada farair rajaza mu ne lakinnama waaye inkaaruhum weddi leen nag naan li ñu wax demewul noonu moo waaye ngeen naan ma ay yu sàngam nee na lii ma ne loolu amut maa ko wax sama baat ca kaw ah oh. walla iyaadu billah wala weddil leen yi nga xamante ne nii moom seen xaal liñ nekk nga bañ leen mu ne loolu lay sa jaza amuluk pay lëgu ñeel ka koy def si war ranaa lu du toroxtaange bu deewee ci noonu kooku moom payam mooy toroxtaange ndax daan noonoo wala yub yàlla ndax li ko borom bi def te képp koo xam ne li borom bi def gërëmoo ko yow am sànjam dina la dal ba deewee noonu di am problème faraay kon nag wattul sàmmoontelek ar rajaza sama way wii fii ma ko way waaw ci rajas gii ma ko def mustaf'ilun mustaf'ilun mustaf'ilun mustaf'ilun mustaf'ilun <laughs> mustaf'ilun <laughs> mooy sama way wi rek la ci jublu voilà <laughs> hein hein mu wow léegi am nga rajas ci baxru yi nga xamante ne ci métrique woyu arab yi voilà yi ñuy tege di def ay poème ci la voilà léegi nag